a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi waroon a àggale gazwatu Mu'ta waaye dañu mujjoon def tarjama seydina Awf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu taala anhu moo jëlaloon suñu temps moo tax eh, ba defuñu woon continuer woon fi nga xam ne moom lañu yemoon ci ghazwatu Mu'ta ginnaaw bi sayyidina Xaalid ibn al-Walid abu Suleymaan sayfullahi al-masluul radiyallahu taala anhu daldi jële drapeau bi ñu gisoon ne ku mel ni imaam ibn isxaaq comme li imaam as-saalix ash-shaami wax wa ak benn mbooloo mu ndaw ci boroom xam-xam yi ñoom dañoo solo te wax ne seydina Xaalid ibnul Walid dafa baat na retraite te loolu mooy ngañaay li nga xam ne moom la xadiisu seydina Anas inda al Buxaari raxmatullaahi aleyhi di junju bi aleyhi salaatu wassalaam wax naan summa axada raayata sayfun min suyuufillaah fa fataxa allaahu ala yaday ginnaaw bi ñu faatee seydina abdallah ibn rawaxa te moo doon ki mujj ci umaraa yi moom aleyhi muy nettali la xew ca teereewu xare ba ña nekk gi jël na gi drapeau ki nga xam ne mooy sayfun min suyufillah benn jaasi ci jaasi yàlla yi fa fataxa allahu ala buur yàlla ubbee jaare ko ci ay loxo gisoon nañ ne ku mel ni imaam ibn Isxaaq ngañaay loolu moom pour moom mooy le fait mu fexe ba rëccal muccal trois mille personne ci deux cent mille personnes waaye ku mel ñoom imaam az imaam Muusa ibn Uqba na ko noonu min riwaayatil waaqidi na ko noonu imaam al waaqidi te loolu la imaam al daldi e, nootal ci dalaa'ilu nubuwa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci waa ahlu siyar wal maghazi nee nañu tamit jële nañ ko ci sayyiduna urwa ibn zubayri radiyallahu ta'ala anil jami' mooy ne gaa yi Seydina Xaalid ibnul Walid battre à retraite dafa sogg nit ñi romain yi ba gañe leen ba am ci ñoom gañaay ca loolu ñun ñoom ñi wax lii amoon nañ ci ay ay argument yoo xam ne mooy xadiisu imaamul Buxaari yi ak xadiis bi nga xam ne moom lañ gisoon bi weesu bi ñuy gis tarjama Seydina Awf te ñu gisoon ko ci jotaay bi jiitu woon tarjamaam tamit Awf ibn Maalik al-Ashja'i inda al-imaami Ahmad wa imaamu Muslim ak ñu mel ni ñoom imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala jamii Seydina Awf ba muy nettali foofu dane ba ñu gañee gaa yi waaja rayoon romain ba nga xam ne dina woon ci fasam jaasi or teggi or bañ leen gañee waa ji comme que yonent bi alayhi salaatu wa dafa waxoon man qatala qatilan falahu salabu képp ku faat ak yéefar ci toolu xare moom mooy moom la fa waajendi ba mu ko jëlee nag biñ paree Seydina Xaalid ibnul Walid te liy wone loolu ko ni kon dañoo xare ba gañe ba am fa sax butin de guerre mooy Seydina Awf nee na dafa génnoon ci xare boobu Mu'ta ànd ak Zayd ibn Haarisa radiyallahu wa arda ginnaaw gi ci la Seydina Xaalid jiitee armée bi ñu daal di gañe dama ba ñuy séddale mbir yi mu ne waa ji li mu li mu malmadadi boobu jóge Yaman mu ne li mu jële nag ci kii bi ci waa ji dafa bari mu daldi wàññi loolu gisoon te xadis boobu mu ngi ci xadisu sanad bi sanad bin saxiix inda al imaami Ahmad te mu ngi ci saxiixu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj al Qushayri an-Naysaburi raxmatullahi ala al jamii kon ak yeneen yeneeni tegtal yoo xam ne gisoon nañ leen yoo xam ne nag yooyu ñoom seeni càllale ñoo am problème ñu ne la woon nag dinañ ñëw ci imaam al-Hafiz ibn Kathir ci al-Bidaaya nihaaya moom lan mooy position wam ci mbir yi ginnaaw bi mu nettalee lii yëg mu ne xultu mu ne man man naa wax naa mooy kan al-Hafiz ibn raxmatullaahi aleyhi taalibi imaam al mizzi raxmatullaah ala aljamic mu ne wa yumkinu aljamcu bayna qawli bni isxaaqa wa bayna qawli albaaqiin mu ne man imaam ibni isxaaq man imaam alxaafis ibni kathir li ma gis au lieu contrairement ak li imaam albayhaqi def baada xikaayati alqawlayni moom rajaxa waxu ñi ci des wa maala ilayhi mooy moom dafa imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa nootal waxu deuxième wax bi ne daj na Xaalid dafa xare gaay yi ba gañe leen euh, ginnaaw bi mu tuddee tamit li imaam Ibn Isxaaq wax ne dafa battre en retraite euh, kii ne imaam al-Haafid Ibn Kathir moom mu ne man nee wa yumkinul jamaa mën nañoo boole ñaari argument yi ndax ñaari wax yi waxu imaam ibn Isaaq ak waxu ñeneen ñi xam nga ci biti dag naan non lii dafa mel ni lu contradictoire kii nee na Seydina Xaalid radiyallahu dañ koo fal ne ko yow jëlal drapeau bi comme ni ko euh, niñ ko ko joxee mu ne maa bañ ba waaye bi gaa yi gisee ñu ne ko ay moom mu daal di jël léegi imaam ibn Sa'd ne ci saase dafa battre en retraite ba muccal saxaaba yooyu moo tax ñu ci rey matuñ quinze ñu dajeeg deux deux cent mille personnes yéen ngeen di trois mille ñiñ ci ray matuñ quinze mu ne mais loolu nasra la ñooñ dañ leen a waroon a décimer leen ñoom ñépp moom mu fexe ba ci noonu quinze képp liñ ci rey matul quinze quand loolu mooy wan ne loolu ak ngañaay la loolu c'est un exploit ñi ci des ne dafa gañ kon nag imaam xam na loolu da nga naan lii non dafa xare soggu gaa yi ba romain yi daw danga nga naan affaire bi kon lii day niru lu contradictoire léegi nag imaam al-Hafiz ibn Kathir ne wa man qultu nee naa man imaam al-Hafiz ibn eh, waxoon naa la nag bu dee teel nañu pare fii dinañ gis tarjama Seydina al-Ala ibn al-Hadrami insha allah al-Alaa ibn al-Hadrami ndax defuñu ko woon dañu ne woon gisuñu woon tarjamaam voilà léegi nag gis nañu ko imaam al-Alaa ibn al-Hadrami radiyallahu taala anhu wa al-Alaa ibn al-Hadrami insha allah léegi kon imaam kon buñ dikkaatee ci fi ñu ne nag alxaafid ibn kathir mu ne man nee naa wa yumkinul jam'u bayna qawli qawli ibn isxaaq man moom jàpp naa ne mën nañoo boole diggante waxu imaam ibn isxaaq wa bayna qawlil baaqin ak waxu ñeneen ñi ci des mooy waa jumhuur jumhuur ahli siyar wal maghazi mën nañoo boole seen wax yi c'est pas contradictoire comme ni ko ñenn ñi bëgg war a euh, di di di mën a fooge man jàpp naa ni lii non c'est man nañ leen boole wax yi ah mu ne wa huwa anna xaalidan wa huwa nan lañ koy boole yaa imam mu ne wa huwa te mooy anna xaalidan kene seydina xaalid ibn al walid lamma axada raayata hmm? lamma axada xaasha bil bil qawmi almuslimiin xatta xallasahum min aydil kaafiriina min alruumi walmustaariba falamma asbaxa wa xawwala aljeysha maymanatan wa maysaratan wa muqaddimatan wa saaqa kama dakarahu alwaaqidiyu tawahama alruumu anna dalika an madadin jaa ila almuslimiin fa lamma xamala alayhim xaalidun fa hazamahum fa hazamuhum bi idnillah wallahu aalam imaam alxaafid ibn kathir kon mu ne nii lañ leen di nii laa gise ne man noonu lañ leen mën a boolee mooy ne an na xaalidan naka seydinaa xaalid ibnul walid hein lamma axada raaya ba nga xam ne ci la jël drapeau bi xaasha bil qawlil muslimin dafa fexe euh, mooy moytu dem ci bu ki wàll ak armée jullit ñi ngir fexe baat en retrait ngir xatta xallasahum ba nga xam ne ci la leen di ci la leen di seetale daal di leen génne complètement ah ci li nga xamante ne mooy ju ju kiiwu euh, yéeféer yi ci loxo yi roumain yi ak ñi nga xam ne seen alliés yi ci arab yi mu ne loolu la waaye kon loolu mooy li imaam ibn Ishaq wax mu ngo waaye mu ne fa lamma asbaxa lool mooy bi mu jëlee mbir mi noonu la def bi mu xëyee nag bi mu xëyee xawalal jaysha mu daldi changer nag plan wu kii kii nu mu tudd position wu armée bi comme ni ñu ko gise woon nan la ko defee mu jël maymanatan wa maysara mooy jël ñi nekk ci droit yóbbu leen gauche ñi yóbbu ñi nekkoon gauche mu daldi leen yóbbu fi nga xamante ni mooy droite voilà maymanatan wa maysara wa muqaddima ñi newoon ci kanam mu yóbbu leen ca ginnaaw wa saaq ca gannaaw comme ni nga xamante ne ni mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al yi tudde voilà léegi bi mu demee noonu tawahama ruumu romain yi nag ah jàpp ne ah ñu foog ne anna daalika an madadin jaa ilal muslimin ñu jàpp ne ñu bees ñii ndax ku nekk fa nga doon dajee fa nga doon dajeel da gis ne dafa wuute léegi nag ñoom ñu jàpp ne dafa am benn renfort boo xam ne ci jullit ñi dañ leen Médina dañoo ñëw jàppale ci seen mbokk yi mu ne loolu nag <clears throat> fa lamma xamal alayhim ba ñu yaakaaree loolu nag Seydina Xaalid ibnul Walid daldi leen songu ci saase bam leen songee nag fa hazamuhum bi idnillah ñu gañe leen ci Eh, bi idnillahi ci ndigalul yàlla ci dogalu buur yàlla ak namm-nammam eh, mooy imaam wallahu alam mu ne nag buur yàlla moo gën a xam mooy ki xam dëgg dëgg dëgg dëgg eh, waaye xam nga luy problème ci ci boole bii nii xam nga luy problème ci boole bi mooy ne euh, ay mbir yu wér mbir yu wérul la boole te loolu day nekk problème pour nga boole ndax aljamu bu ñuy wax ndax affaire bi lenn la mooy soit nettali bi wér na walla wérul rek bu wéree ndax affaire bi histoire la mooy euh, ab fee la boo xam ne dafa am <clears throat> fee am nag mënuñu jël wax joo xamante ne nii moom wirul mooy wax joo xam ne euh, kii la bu feebal la ñu koy booleeg wax joo xam ne dafa dëgër ndax waxu imaam ibn Isaaq du imaam ibn Isaaq moo taxaw wax ko imaam ibn Isaaq da ko riwaaya bi sanadin saxiix ci sanad boo xam ne bu wér la Euh, euh, alors que waxu imaam al-Waaqidi bi ne après dañoo Seydina Xaalid ibn al-Walid dafa changé may manatul kii ak may sarabeeg yooyu loolu riwaaya boobu wérul du tout léegi nag mooy booy boole mënoo jël pour nga jël li nga xam ne lu wér la di ko booleek loo xam ne wérul mooy mbir mi day day indi problème loolu moo tax boole bii nii mu am ay point yu yoo xam ne dañ ko cee man di teg ndax euh, euh, euh, imaam mu Ishaq mais imaam al-Hafiz ibn Kathir nag sauf que wax ji wax ji wax ji wax ji moom mii li mu wax li mu wax insha allah mooy li gën a dëgg naa ah. mooy ne mooy boole bi mais sauf que première façon boole bii nii première bi loolu mooy moo moo moo am quelques soucis quelque souci ndax dafa jël lu wir di ko booleeg loo xam ne wérul muy waxu imaam al al al euh, riwaaya imaam al-Waaqidi ak taalibeen bi imaam ibn Sa'd te imaam ibn Sa'd ci sëriñam boobu la ko jële te moom matruk la léegi euh, léegi lool mooy problème u boole bi su même bu dee ne moom imaam al-Hafiz ibn Kathir li mu wax affaire bi noonu egg réellement loolu mooy li gën a dëgër te insha allah dinañ ko gën a gis moom dina ko gën a leera mais façon boole bi ndax duñ ne ndax affaire yi tamit lool la mooy xam-xam il faut pas nga nekk koo xam ne da ngay man lii mooy sama position kon nu ñu ko mën a mën a dëgërale rek naa suus na naa même bu amee problème ci dëgëral bi ma bàyyi ne wow moo gën a dëgër malgré tout non mooy bu dee ne liñ ko nar a wax jooju nga gis ne des na dangaa war a wax ne ah fii nadar fii hadha al jam'i nadar Euh, bokk ci façon dajale bii nag am na lees ciy seet ndax jël waxu euh, xadis bu wér di ko boolee xadis bu daif ngir defub jamono parce que rek dafa contradictoire ak ngir loolu day xaw a difficile à tenir te loolu du mën a ne léegi nag leneen kon mooy mën a ne léegi kon mooy bu ñu xamee loolu euh, même bu dee ne moom li mu wax moo gën a dëgër insha allah imaam al-Hafiz Ibn Kathir moo tax moo tax xoola nañ continuer li mu wax mu ne walaakin walaakin mooy buñ defee nii suñu jamono bi ñu wax mooy ay hypothèse u jamono la la njëkk a wax mais man wax naa la ci côté même côté euh, hadisma affaire bi du taxaw mooy façon jamono bii du taxaw mais même ci affaire u feey imam Ibn Ishaq li mu continuer di nettali day màbbal day màbbal façon jamono bu mel nii kii moo tax mu ne walaakin moom imaam al-Hafiz ibn Kathir xam na ko moo tax mu ne walaakin waaye qaala ibn Isaaq imaam ibn Isaaq wax la de te mu ngi ci siiratu ibn Hishaam haddathanii Muhammad ibn Ja'far an Urwa annahu qaala muy hadiisun sahiihun mursal hadiis mursalun sahiih la voilà mursalun sahiih mooy ba ci Seydina Urwa daal dinay wér Ah. te loolu xadiis boobu imaam al Bayhaqi it indi ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa voilà xadiis bu wér la waaye mursal la imaam Ibn Isaaq dane xaddatani ah, Muhammad ibn Ja'far mu nettali na ma ki nga xam ne mooy Muhammadun Jaafar di sama sëy an Urwa mu jële ci Seydina Urwa ibn Zubayr kenn dootu ko laajteeti doomu az-Zubayr ibn al radiyallahu ta'ala anhuma moom mu ne annahu qaal lamma aqbala asxaabu Mu'ta mooy li nga xam ne moom day dajji façon jamo bi imaam alxaafiz ibn Kathir wax te moom ci boppam ba mu defee jamo bi la ne walaakin te walaakin moom mooy istidraak la moom day day day day permettre dab dabal ne lii de mën nañ koo boole ni waaye yaa problème ndax imaam ibn Isxaaq de nee na xaddatani nettali na ma sama sëriñ di Muhammad ibn Jaafar Muhammad di Jaafar an Urwata mu jële ci sayyidina Urwata ibn Zubayr annahu qaala radiyallahu ta'ala anil jamii lamma aqbala asxaabu Mu'ta sayyidina Urwa nee na keroog bi nga xam ne ci la xare Mu'ta jeex ba saxaaba ya fa demoon ñibbisi talaqaahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal muslimuun na ma'a mu ne eh, yonent bi alayhi salaatu salaam da leen da dafa génn di leen dem di leen accueillir ngir dajeek ñoom wal muslimuuna maahu ànd ak jullit ñi radiyallahu anhum qaala sayyidina Urwa ne wa laqiyahum sibyaanu yashtadduuna wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam muqbilun ma'a al qawmi ala daabba mu ne nag bi di yonent ma lay saab saab génne saxaaba mi radiyallahu ngir teeru ji ñële nee na xale yi di daw ànd ànd ci dajeeg ñoom dajeeg yonent ma lay saab saab bi mu demee bay ñëw dajeeg ngir dajeeg ñoom mu ne te yonent ma lay saab saab mu ngi doon dëgmal mooy daje naa ñoom ñoom ñi demoon Mu'ta bay retourné waat di dugg ci Medina xale yi nag di daw di leen di ñëw ci ñoom fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ngi woon ci benn dàbba ci la waroon mooy benn gëléem wala benn fas wala benn mbaam luy dukkat xaala mu fa xaala mu ne xudu sibyaana faxmalu faxmiluhum wa atuni nam jaafar yonent mi aleyhi salaatu salaam xale yooyu doon daw mu ne mu ne saxaabaa bi jël leen xale yi yëkkati leen leen faxmiluhum yëkkati leen leen te jox ma doomi jaafar radiyallahu taala anhuma mu ne fa utiya bi abdillah ñu indil ko abdallah ibn jaafar ibn abi taalibin radiallahu taala anhuma mu ne fa axadahu fa xamalahu bayna yaday yenente mi alei jox ko mu yëkkati ko daal di koy comme ni ngay taawoo ab xale boo ko yëkkatee taawu ko mu daal di koy def noonu teg ko ci dënnam xaala mu ne wa ja'ala an-naasu déglul fii nag mooy affaire bi wa ja'ala an-naasu yaxsuuna alayhim bitturaabi wa yaquuluuna yaa furraar farartum fi sabilillah ñu naan leen di leen xëpp suuf gaa yi di leen xëpp xëpp suuf mooy ñi jóge Mu'ta naan leen eh, yaa furraar yéen dawkat yi yéen na ngeen a daw yéen xare ngeen dem mu tàng ngeen daw farartum da ngeen a daw fi sabilillahi ci yoonu yàlla ngeen jóge daw waaw léegi ba mu waxee lool yonent ba nit ñiy wax lool yonent ma lay saar ne leen fa mu ne fa qaala rasulullah laysu bil furraar walakinil kurraar insha allahu taala ne leen ñii nekkul ñoo xam ne dañoo daw laysu bil furraar nekkul ne dañoo daw mais dañoo ñëw ngir ut si foo xam ne lañuy làqu ni ngir dina am doole mooy man ndax moo tax mu doon ana fi atu kulli mu'min aw muslim man maay xam nga loolu al al firaaru yawmu fi loolu dafa nekk ngandum kabira voilà mooy di daw kon ni gisoon nañ ko ca xare ya yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla bu ngeen fi kiiwee di daw illaa lu dul mu nekk loo xam ne dangeen di changer position wala ngeen dem ilaa fi'a voilà loolu gisoon nañ loolu ku ko def def nga kabira yonent mi alei satu nag ne dawuñ dañoo ñëw ilaa fi'a ci koo xam ne ñoo xam ne ñoo leen di jàppale si ngir renforcer leen ñu mën a xare ji waat ak seeni noonu mu a ñoon dawul ñii ñi ñooy alkuraar insha allahu taala dañoo ñëw ngir mën a gina mën a delluwaat mi karrin mi fardin waaw du gis gis loolu mas nañ ko wax ne par exemple imru foofu dafa kii ndax mikar bala ngaa kar da ngay far d'abord waaw ne moom dane mikarrin mi farrin muqbilin mudbirin ma'an mooy affaire yooyu noonu imrul qays doon wax sha'ir jaahili bu mag boobale le plus grand poète anti-islamique avant l'islam muy imrul qays mu doon wax naan mikarrin mi karrin mooy alkarru mooy mi ngay songe ci xare bi dugg ci ci ci ci noon yi mi farrin dawaat mais bala ngaa def kar mooy da ngay reculer ba pare kii man a waaw naan reculer pour mieux mais duñ la ne ba pare pour mieux reculer voilà moom nag dafa def kii bi te loolu rafet la ci balaa balaaxa mi karrin mi farrin muqbilin mudbirin mooy bala nga naan damay kii dangay wane gannaaw ngir gën a mën a sotewaat dem voilà yonent mi alei satu salaam nag ne leen ñii du ñu ñu daw de dañoo ñëw replier wu ngir mën a am doole ngir mën a songal mooy mi kar leen woogu te mi far leen mooy jiitu d'abord voilà léegi euh, insha allahu taala kon ñii laysu bil furraar bu ñoo xam ne dañoo daw de wala kinil kurraaru insha taala waaye ñoo ñi nga xam dañoo ñëw ngir dina am doole ngir songaat seen noon yi bu soobee suñu boroom subhaanahu wa taala ah, léegi xam nga lii la imaam ibn Isaaq solo ci xadiis boo xam ne mursal la mooy morsal xam nga mursal bon du boroom bo majorité boroom xam-xamu xadiis yi duñu ko d'accord lu dul ci condition comme imaam Shaafi'i wax rahmatullah alayhi comme Shaafi'i yi ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoom mursal du dangay mursal rek ñu ne baax na non léegi euh, ndax euh, euh, ndax affaire mursal mooy mooy saxaaba bi dafa rot mooy même bu dee mooy ki ko nekkal il faut mu nekk taalibeeb saxaaba sauf que xamuñ ci kan la ko jële te comme que ihtimal boobu am na mooy c'est possible mu nekk cib saxaaba la ko jële loolu bu doon leer nañu garaaw mais nag c'est possible mu jële ko ci keneen koo xam ne du saxaaba te kooku mu bañ a te te moo tax affaire xadis moom fu fu brouillard amee xadis boobu rek dañ koy teg parce que euh, mooy diine ji quand kenn du ci demee ci ak bout de la lorgnette xaw ma non mbir yi day leer dafa war a nekk lu limpide clair et limpide ñu door cee mën a ne lii la mais ay yaakaar naa moom yaakaar naa kenn du ci sukkandiku léegi problème mu mursal nag bokk loolu la mooy xamuñu kii nettali ah ba Seydina Urwa moom huwa siqatu sabt siqatu siqatun xujjatun xujja moom loo jël ci yooyu moom noonu loolu la doon Seydina Urwa radiyallahu taala anhu waaye problème bi mooy moom comme que du saxaaba ci kan la jële wax ji est-ce que ci beneen mbokk taalibeem la ko jële boo xam ne xamuñu ko ndax xam nga waroon xam-xam yi des fois ñu jàpp ne diw wér na ci moom ndax am keneen koo xam ne moom xam na waa jooju seen beneen mbokku taalibe xam ne kooku wérul ndax nit loolu la lim la wan rek nga mën a gis boo malaaka doo leneen loolu moo tax imaamu naa Maalik xadiisam bu wéradi boobu nekk ci ski ñu mu tudd <laughs> ci ci Muwatta bu Abdul Karim bi rahmatullah alal jami mais boobu noonu imaam Maalik moom comme ko xamu ko ah da gis rek Makka muy jullee waaye bu muy muy muy jaamu yàlla rek te buñ tuddee yonent bi alayhi salaam muy jooy imaam Malik ne bon kii moom war naa mën a jànge ci moom ndax bon koo xam ne quand même nii la mel xaalam nii la mel kooku mu wóolu ko te moom xamu ko woon mu mu soloo ci moom xadiis alors que waa ji wérul si waa ji wérul ndax ñoom ay Ayub nee na <laughs> moom moom mii nga xam ne. Eh, eh, eh, moo tax boo demee saxi imaam muslim muqaddima bi kam moo doon Yahya ibn Sa'id moo doon wax naan man de masumaa dégg Ayyub as yi daal di jëw kenn lu dul benn yoon laa ma sa dégg mu jëw te dana diw moomu du siqa <laughs> te xam nga loolu jëw gu baax la lool moom bu dee mooy jëw moom loolu moom lu baax la ah xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam moom il faut bu wérul nga ne wérul ak waa ji ku mu man di doon ki ko nettali xam nga ñun nag lool mooy suñu problème ñun ñun loolu mooy suñu problème mooy da dégg wax yoo xam ne vraiment c'est des da'if fawqa da'if tahtahu da'if waaw <laughs> côté boo ko xoolee da'if mais ki ko wax moo tax nag ab xalifaa ko wax wala mu nekk koo xam ne yamul ci nekk xalifa rek mais quand dafa nekk koo xam ne ku spécial la ñëpp xam nañ ne diw moom noo bokkul ak léegi ñun li ñuy wax nii mais mu nekk koo xam ne sincèrement ku jàmbaar la mais da gis ne kii nitu yàlla la mais quand moo wax wax ji nag malgré tout loolu damoo moo ciy problème bi alors que loolu waru woon a nekk problème dañ naan mais <laughs> lenn rek la waroon a mais wérul même bu dee moom moo ko wax xam nga loolu wolof moom mënoo dugal ci bopp bi loolu mu jàpp ne lii war naa mën a ne dana yow diffamation nga noo yow moom alku nga alku nga tàkk nga loolu lañ lay wax alors que alkuoo tàkkoo fen <laughs> loolu mooy problème bi xam nga bari na yoo xam danga koy gis ci téere yi ay sëriñ bind ko mais man nga ne man nga ne presque téere bi li mu basé woo lépp da'if la wala sax mawdu' la mooy loolu ci ci yoon waruñ koo sax di jàngale mi nga gis nit ñi xër ci nekk ci mais di ko jëfee yow yow bés boo xam nga wolof moom manoo ko wax ne sëriñ bu mag boobu noonu nga xam ne wala sëriñ diw mi bind kii bi sëriñ ma sàmba mii nga xam ne walla demba mii nga xam ne sëriñ demba mii nga xam ne wala sëriñ isaa mii nga xam ne moo bind affaire bi ñi mu màññe ñu koy jëfe bopp ba léegi ngone siy ñëw loolu la wax neli ci nekk yépp dara wiru ci way yow boo doon ki boo ma yow moom <laughs> jaral na leen sax ñu liquider la soit bil zahiri wala bil batin loolu moom wolof moom lu ci gaaw la te en général sax balañ laa laal ci ba ci zahir nii baatin nañ la bu yàgg mooy faj nañ la dañ lay fexe xonjom yi léegi ngir man laa éliminer soit ñu rey la wala ñu teg la ñu ñu ñu fexe yow mu dal la feebar boo xam ne dootoo mën a wax wala dootoo talati leneen bu ko defee nag ñoom lan lañ ciy ut lan lañ ciy ut ci loolu mooy après def la nakaalam mu nekk yow nga nekk koo xam ne léegi yow yaay dissuasif pour ñi ci des ku naratee wax seen ni ñuy doxale walla ni ñuy nekkee même bu dee caaxaat la dara rek ñu ne la <laughs> weddi laaj diw de <laughs> laay mu ngi noonu de wax de fa mu toog de ñu ko yëgatiwul du jóg waaw comme nii da doon def rek loolu dal ko nit ki nag day jàpp ne àqu sëriñ baa ko dalak wala yooyu alors que du àqu benn sëriñ dalu ko waaye sëriñ boobu li muy baax baax du àq ma ko dal sëriñ boobu bu dee mu ngi dund bu yëgee loolu day dem seeti waa ji te gaa yi bu xamee ne ay taalibe ma ko def ñooñu da leen a war a ràjjee waaw ndax mais bu dee ndax dafa war a kontaan ci li waajooju wax ne moom leen bindoon ndekete wérul mais où est le problème mais loolu la di loolu la mooy rek yow ndax dafa war a gis lenn bu dee ku mat sëriñ la mooy alhamdulillah bu buur yàlla defee ne am na koo xam ne capable na am na xam-xam bi te tamit am na audace ndax du ñépp ñu xam ñoo ñemee wax ah, ah oui surtout chez wolof <laughs> moo tax loolu moo tax des fois euh, xam nga loolu moo tax nekk ci mbooloo di wax de toute façon chez les wolof ak ñépp nga foog ne yaa fépp xam-xam yow kenn ginu laa kan na su yow parce que bari na ñoo xam ne mën nañ laa jàngal ñu ne ci mbooloo mi amaana nekk ci mbooloo mi mais duñu wax ngay wax ñu yëngal bopp rek surtout chez les wolof des fois dangay waxi tuuxi doona kenn du wax alors que ñi xam ne sax du noonu dañ lay bàyyi noonu ndax bon nii la alors que affaire waru woon a demee noonu buñ la bàyyee noonu ba nga sànq mbooloo mi nag ñi fi nekk ñépp ab conférence nga wax fi loo xamante ni ñépp jàpp ni lii la dem seen yoon yow nga toogoon xam yow am nga ci responsabilité gars yi buñ jëfee loolu ah ay damay maanu loolu du maanute maanute mooy ngi ñëw wax ko ci ay teggin te ne nag affaire bi nga indi li nga xam ne mooy avis bu jub li wér léegi mooy bu doon sëriñ bu mat sëriñ la ko da ko waroon a ñaanal da ko waroon a ñaanal ne alhamdulilah ba ba ma leeree ne am na minimum bon koo xam ne moom bu ma juumee dina ma mën a gàgganti allahu akbar ndax nit la di sëriñ bi nit la nit la loolu moom loolu moom dangeen ngeen cee manul dara waaw lu yonent mi alei satu naan kullu bani aadama xata façon doomu doomu aadama yi yépp aleyhi salatu wasalaam ñoom ñooy def ay erreur waaw di def ay léeg mooy bàkkaar des fois mais erreur ak erreur tamit waaw mais ki ñi gën ci loolu nag mooy yi nga xam ne bu defee bàkkaar daal di tuubi bu ñu defee erreur tamit ñu ñu wan leen seen erreur ñu reconnaître ko waaw waaye bu ko deful rek mooy dafa rëy te ku rëy moom de toute façon amoo place ci ci ci ci péeyub yàlla bi amoo ci place rëy alkibriya u borom bi subhaanahu wa waxoon na alkibriya al adama mooy ñuy benn bi mooy làmbaayu suufam beneen bi mooy làmbaayu kaw ku ko ci jege ci benn di ko xëccoog moom da koy toroxal dugal ko safara wala ubaal yi te faalewu ma xasamtuhu dama dama koy dama koy écraser toroxal ko kii ko mais te faalew ma conséquence su la fay xew kon ku mel noonu xam nga ne manula am dara fa yàlla moom moo tax bu doon sëriñ réellement dëgg-dëgg moom daa waroon a kontaan ci lool bu dee ne moo tax nit ñi xamul ñooy jàpp ne àqu sëriñ baa ko dal fekk du benn àqu benn sëriñ dalu ko ga dali ces soi-disant lenn ci ces soi-disant bi ñoom ñoo xonjom waa loolu kese xam nga wolof moom loolu la mooy dañ lay xonjom ba pare naan àqu diwa ko dal dara la la dalu diw moomu noonu bu dee ko yiiw la même bu dundatul day kontaan ci li nga def ba pare mais ñoom ñi def loolu mais walakin akthara an-nas la ya'lamun waaye malheureusement lépp ci nit ñi xamuñu xamuñu voilà loolu mooy problème bi léegi mooy ku ku ko <laughs> wax ji lool la mooy nag ku ko man di wax rek te wérul dañuy xam ne wax ji wérul lool la yow nag bu dee ne amoo amoo audace wax ne wérul mais bu ko nettali <laughs> mais xam ne wérul ba pare li gën domage nag nga koy nga koy perpétuer ba pare di ko dénk nit ñi bu ñu waxee nga leen naan waa téere sàngam te yow mu leer na ne téere sàngam boobu ay mawdu afane même bu dee sëriñ bu bu mag moo ko bind sëriñ boo xam ne bu gaa yi jox cër la te bu ñu jox cër la yow it di nga boo jox cër la ne nit la nit la loolu wàññiwul dara ci moom waaye quand même lii nii moom yow bu ko dénkaane bu ko jox kenn ku ñëw naan la ta firil ma ko ma koy jëfee nga ne ko ah loolu man duma ko man yow moom loolu duma ko man duma ko man mais lool la ñeme woo lool aboo waa dem di ko firil nit ngir mu jëfe ko ah. xanaa nga ne ko li ci ne yépp du noonu de te loolu yow comme que ñemewoo koo wax kon nag yow léegi ni ngay def mooy bu ko fi dénkaane te bu ko jëfee te toog fu ñu koy leerale te koo xam ne man nga koo wax dëgg ma moom ñeme nga ko wax yenn yi nee ko nag ah maa ngi lay moytandiku loo téere sàngam parce que damay ragal nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy jàpp ne li ñu nekk noonu la alors que li ñu nekk du noonu ah noonu la ndax problème bi du problème kook rek ñépp la woon ndax jullit buy def dafa war a teg mbir yi ala bayi na voilà mais yow boroom xam-xam bi yow amoon sax droit waa jooju lu ragal ragal ragal ndax tamit yooyu yu jara boole yu jara seet la mooy waa ji est-ce que nga ne nga yëgal nit ñi que ne lii kiiwul ak conséquence yi muy indi ak nga bañ leen ko yëgal ban moo xam nga boo gisee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi xoolataa al euh, euh, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi mais moom nga xam ne li mu rey ci saxaaba des da doon def ay tuuxi duuna léegi ah. daa da doon def yenn tuuxi duuna yi saxaaba yi radiyallahu anhum toog kenn du wax ndax wax ji mooy foofu mooy dar ki euh, irtikaabu axafu dararayni ban mal moo gina a moyen grave est-ce que mu ñu wax ko ko lu gën a tax mu gën a féttërlu di gën a def lu ko neex gën a gën a même xuustii gën a bon boo xamee lool même bu dee lii muy def baaxul <laughs> mais bu ko wax ndax xam boo ko waxee non seulement yow dala éliminer ba pare di def lu ko neex di gën a xuus te kenn dootul ñemeeti taxaw di ko wax boo xamee ne même bu dee baaxul mais moindre na bàyyi ko mu def lool nga toog ci cas yu mel noonu la nit di xamee bañ a wax comme yu mel nii bu dee ne yow boo ko waxee li muy yàq moo ëpp ah <laughs> même bu dee mu ngi yàq mais euh, da ngay noppi tey ñaan nag buur yàlla daal di changer mbir yi voilà dugal leeru xam-xam ci xolu nit ñi kon affaire bi loolu la euh, mooy <laughs> ñun nag wax ji wax ji moo lool mooy problème wolof yi mooy mbir du wér ñu ne mais comme que ko wax comme que ko wax loolu mooy problème bi alors ko warul doon problème bi non non non naan rek mais da koy wax ci lu tegginu comme ni boroom xam-xam yi wax bu ñu gisee ab sëriñ boo xam ne alhamdulilah boroom xam-xam boo xam dafa wax loo xam ne ñoom jàpp nañ ne liy dëgërul duñ ñëw ne non lii moom du tus moom. déet dañ naan fii qawlihi nadar kii waxam ji mu wax am na lees ciy seet am na lees ciy seet mooy ne wérul rek lay tekki <laughs> mais moom mooy teggi ni <laughs> voilà wan naa la léeg-léeg keneen ñëwaat ca gannaaw ne fii fii nadarihi nadar moom mii ne fii ca waxu kële nadar moom mii la am lu ñuy seet <laughs> ci lu ñuy seetam li am na lees ciy seet léegi kon xadiisu seyna Urwa bi lool mooy ba ci imaam ibn Isxaaq ba seyna Urwa lu wér la mais après mursal mais mursal boroom xam-xam yi xam nga waa jumhur dañ koy utiliser voilà dañ koy utiliser sauf ko da gis ne mursal ah moo côté xadiis ma moom li imaam Shaafi'i wax mooy li gën a dëgër insha que ne mursal du ne mursal bu ne dañ koy utiliser il faut mu am lu koy appuyer il faut mu am lu koy appuyer voilà sinon mën na nekk ne keneen li ma doon wax foofu mooy boroom xam-xam boo xam ne day jàpp ne kii ku wóor la alors que beneen boroom xam-xam xam ne kii wóorut ndax ayub euh, euh, xoolal mooy jëw jooju noon kii doon wax sa imaam Yaxya rahmatullah alayhi ne boobu la ma sa dégg sëriñam bi di di wax loo xam ne di jëw nit léegi mooy <laughs> dane waa ji du siqa <laughs> te pourtant ku baax la woon mais sauf que euh, lan moo tax waa ji wérul kooku imaam Maalik jële ci moom xam nga imaam Maalik dafa jàpp ku wér la ba moo tax mu indi ko ci Muwatta téereem bu bu siiw bi bi mu doon jàngale nit ñi di jóge fu nekk di ko jàng si ci moom diggante yoo xadiis sàngam moom mais ka mu ko jële te mooy xadiis bi wax ci xabdu xadiis ki mu ko jële mais kooku noonu noonu moom wérul même bu dee ne xadiis wax ci xabdu ñu ngi ci saxiix yi yeneen mais pas ci yoon bi buñ ne wérul ci imam Maalik rek kon léegi mooy xabdu baaxul non comme ni ko ñenn wolof yi waxe loolu mooy ñàkk xam dara ci soloo xadiis boo xam ne wérul keneen solo ko ci yeneeni càllale yeneen yu wér da est day tax nga ne affaire bi wérul danga naan càllale kële wérul mais xadiis bi wér na ci keneen te mun ci saxiix yi voilà léegi ndax ndax dane Abdul Karim moom dane woon masula dégg ci Ikrima dara te Ikrima faatu na mooy Ikrima menn taalib imaam ibn Abbaas boobu radiyallahu anhuma dane da koo dégg daf koo mas a dégg mu ne masul jëli ci moom dara nee na ma bett ko beneen jour mu naan xaddatani Ikrima Ikrima moo ma nettali loolu lu muy tekki man ma taxaw nañ leen jox exemple man ma taxaw ne xam nga xam nga man fekke naa suñ Saaliw rahmatullah alayhi <laughs> mais dund naa moom gis naa ko sax léegi imaginer ma taxaw ne euh, man man euh, nu mu tudd masumaa jële ndax masumaa jële ak masumaa gis bokkul ndax gis nit tekkiwul ne dangaa jële ci moom dara mooy man ma ne man de sëñ Saaliw moom masuma mooy nag nañ jàpp ne rajo amul xam nga yi enregistré yi man naa ni dégg naa ko mu wax loolu mën naa ko wax mais xaddatan yi moo ma nettali voilà nag même na enregistré lépp am man ma ne man de man de sëñ Saaliw oh, rahmatullah alayhi man de saa yi euh, masumaa jële ci moom dara masumaa masumaa jële ci moom dara te sëñ Saaliw génn na àddina yaa dix ans c'était 2007 décembre 2007 ñu ngi lan 2017 euh, voilà euh, novembre 5 novembre 2017 léegi man ma wax loolu ba pare ma dem di gàmm ji njaarim bëgg euh, fuul yi tëb comme ñun suñu yéene tem du baax Euh, bëgg yëkkati nit ñi bëgg gaay ci ma ñëw naan leen sëñ Saliou nee na ma lii xam nga loolu mooy loolu lan lay tekki mooy waa ji waxul dëgg kii kàddaab la lool lay tekki mooy moom soit ndax benn mën a am mooy wax jëm njëkkoon wax moo amul woon mooy mas naa dégg ci moom mas na ko wax dara wala rek kon tey moo amul en tout cas mu ci man di doon wax na lu amul loolu nag lu mel noonu nag la euh, la Abdul Karim def loolu moo tax xadiis boobu jëlul moo moom da'if voilà kon affaire bi waru la nekk kon ci kan la jógee rek euh, même bu dee euh, kim jaar ku màgg la mais dañuy xam ne bon mais nag lool duñ ko topp tout le temps naan waa ji amaan tuub na ci amaana tuub na ci te loolu lañ am yaakaar gi nga xam ne moom mooy tuub na ci bu yàgg voilà léegi mooy mais même bu ci tuubee côté xadis moom duñ ko d'accord ay waxam léegi dañ koy teg ne li ci des digganteem ak yàlla la di ko ñaanal buur yàlla yërëm ko yërëm ñu yërëm ko te boole ko ci ñi nga xamante ne ñooy dem aljana allah ala amin léegi euh, imaam ibn Isaaq bi mu nettalee lii kene yeneen mi alei saatu salaam dafa génn di dem di gàttandu yi ñu jóge moo tax bi mu leen gàttandoo ba ñuy dëppaat ñu daje xale yi di daw di ñëw mu ne yëkkati leen xale yi te ngeen jox ma doomu Jaafar bi Abdallah ibn Jaafar radiyallahu ta'ala anhu après gaay di sotti ñi demoon ci arme bi suuf naan leen yaa furraar yéen ñi nga xamante ne farartum fi sabilillah yéen ñi nga xam ne dangeen a daw ci toolu xare yonent bi alayhi salaatu naan leen laysu bil furraar walaakinnahumul kurraar insha allahu taala naan ñoom nekkul ñu daw de waaye ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy dañoo ñëw ut si doole waaw ngir mën a demaan voilà léegi imaam alxaafiz ibn kathir mu ne wa hada mursal mursal la ci wàll wi nga waxoon nañ la sànq kii bi ne ko noon eh, dafa nañ taxrij bi ne ko noon imaam al bayhaqi rahmatullah alayhi indi ko ci dalaa'ilu nubuwwa waaye ci xadis boo xam ne balee mooy càllale bii mursal la mu ne moom imaam ibn ibn ah, kathir ba léegi mu ngi ci booleem bi lay lay lay fexe moom la nekk mu ne waaye comme que mursal la wa fiihi ci wàll wi wa fiihi garaaba te ci biir nettali bi dafa am loo xam ne lu tumuranke wa indi anna ibn isxaaq qad wahima fi hada siyaaq fa an fa danna anna hada li jumhuri ljeysh wa innama kaana lilladina farruu xiina altaqa aljamcaan wa amma baqiyatuhum falam yafirruu bal nusiruu kama axbara bidalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al-minbari fi qawlihi thumma akhadha ar-raayata sayfun min suyufi llah fa fataha allahu ala yadayhi fama kaana al-muslimuuna li yusammuuhum furraaran ba'da dhaalika wa innamaa talaqqawhum ikraaman lahum wa i'zaaman wa innamaa kaana at-ta'niibu wa hafyu at-turaabi lilladhiina farruu wa tarakuuhum hunaaka waqad kaana fihim abdullah ibn umara radiyallahu taala anhuma imaam alxaafis ibn kathir mu bi bi imaam ibn isxaaq bi boo demee ci siiratu ibn hishaam mu ngi foofu bi muy nettali ghazwatu muuta mu ne kon ginnaaw bi mu ne lii mursal la ci wàll bi wa fiihi gharaba am na lu ci tumuraanke wa indi ci man de imaam al-Hafiz Kathir damaa jàpp ne anna Ibn Ishaq qad wahima fi hadha as-siyaq damaa jàpp ne imaam Ibn Ishaq dafa juum dafa def defle ci ni mu nose nettali bi waaw ah, imaam Ibn Ishaq dafa juum te ne haddathani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr an Urwa radiyallahu ta'ala anil jami' loolu nan nga mën nañ war a wax a dafa jum mu ne sii ndax lan nga ne ko kon lu tax imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne moom dafa juum ci ni mu commencé man loolu laa jàpp fa zanna anna hadha li jumhurul jays li mu wax nii du li mu riwaaye laa ne du noon de dafa juum de non mais la fekk que ni mu ko nettalee da foog ne armée bi yépp ñoom ñoom la yonent bi alayhi salaam doon gatadu noonu noonu jour boobu noonu du armée bi foofu la wax ji nekk mooy ni mu ko nettalee ndax ndax imam ibn Sa'd dane euh, ñi nga xamante ne nii lamma danaw min hawlil madina bi nga xam ne ci lañu jege fi nga xam ne mooy autour de Médine mooy ñële euh, euh, ñi nga xam ne ñoo dewoon ñoo newoon Mu'ta talaqaahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wal qaala wa laqiyahumu sibyaan yashtadduun wa rasulullah muqbilun ma'a al qawmi ala dabba ba nim jeexe ba nit ñi di leen yaquluuna di eh, di leen sotti suuf naan leen yéen furaar farartum fi sabilillah loolu da ci nettalim da ngay foog ne mais bi yëpp la imaam al-Hafiz Kathir nag loolu la naan affaire bi du armée bi yëpp foofu la njuumte gi ne la def def léegi ne imaam ibn Ishaq li mu soloo ci Seydina Urwa noonu la de mais du arme bi yépp waaw du arme bi yépp de ñoo ko waa kon léegi burul arme bi yépp lam mu ne wa innama kaana lilladina farru xiina altaqal jamaan ñii yonent ma lay saab saab génnoon doon doon dem di dajeeg ñoom te ñu leen doon sotti suuf naan leen yéen ñi daw mooy ñi nga xam ne ba xare ba taree dafa am ñu daw ci jullit ñi ah <laughs> yaa imaam fokk loolu moom man nañ cee am ay dalil mu ne dalil yi dinaa ko indi léegi nii ne léegi baal ma wax ba pare rek bu ma waxee ba pare naa lay indil samay dalil yuy wone ne dafa am ci armée bi ñoo xam ne ba mu taree dañoo daw léegi te ñooñu daw nag ñoom ñoo njëkk àgg Medina ñoom la des ca xare la fekkewuñu ko fekkewuñu ko ñooñu nag la yenent mi alei satu doon teeru nit ñi di leen sànni suuf naan leen yaa furraan yi ñi daw fi sabilillah ci yoonu yàlla mu ne ñooñu la wa amma baqiyatuhum falam yafirru kantaa ña ca ëpp ta des ca toolu xare ba te Seydina Xaalid ibn al-Walid jiite leen ñooñu dawuñu ah bal li am ba des mooy nusiru dañ leen a dimbali buur yàlla dimbali leen bañ gañ seeni ñoon kamaa axbara kenn ni nga xam ne noonu la ko nettale na ko xabaare bi daalika ci loolee rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam al muslimiina ni mu ko nettalee julli ñi wa huwa ala al minbari te mu ngi woon ci kaw minbar bi comme ni mu leen waxoon ne thumma axada raayata sayfun min suyufillahi fa fataha allahu ala yadayhi mu ne ñoo ñafa des ñooñu la yonent bi alayhi salaam comme ni mu ko waxee ne ginnaaw bi ñu reyee Seydina Jaafar ndax bi ñu reyee Seydina Zayd rey Seydina Jaafar rey Seydina Abdullah ibn Rawaha dafa am ñoo xam ne dañoo daw Seydina Xaalid ibn al ña fa jot a des nag ñooñu ñooy ñi nga xam ne buur yàlla na leen a dimbali ñoom ñoo songaat romain yi ba gañale comme ni ko yonente mi alei saatu salaam waxee ne ginnaaw bi ñu faatee ñetti ñële summa ginnaaw gi axada la jël ar raayata raaya ji di drapeau l'islam bi sayfun jaasimin suyufillahi ci jaasi borom bi subhaanahu wa taala fa fataha allah buur yàlla ubbi ala yadayhi jaare ko ci loxoy waajoo jële di seydina xaalid ibn al radiyallahu taala an mu ne imaam al xaafis ibn ne loo yonent ma lay saab saab naka lay taxawee ci minbar bi ne ginnaaw gi benn jaasi ji jaasi yàlla jël na raaya gi ba buur yàlla ubbee leen ñooñu ñëw ñibbisi imagine yonent ma lay saab saab wax lool ne ñoom buur yàlla def ñu gañe jaarale ko ci loxoy ko ñooñu mu ñu ñëw jullit ñi di leen woowe naan leen yéen ñi daw fa ma kaanal muslimuuna li yusammuhum furaaran ba'da daalik naka la leen jullit ñi ñooñu yonent ma lay saab saab ne ñoom buur yàlla def ñu gañe Seydina Xaalid ibn Walid jaare ci loxo ñooñ nan lañuy ñëwee ñu naan leen yaa yéen ñi daw wa innama talaqawhum li am ba des mooy kantaa ñoom Seydina Xaalid bañ fa jógee di ñëw dañ leen a dajeeg ñoom dem gàttandu leen ikraman lahum teral leen ngir teral leen wa i'zaman ak màggal leen ci ngañaay lañu am nga ne ko mais li imaam ni sàq wax nag ñu doon sotti suuf kon ñun mu ne wax naa la ko sànq mooy ñi dawoon wa innama kaana ta'niibu wa hasyu turaabi lilladina farru wa tarakuhum huna kantaa ñi nga xam ne ñoom lañ doon wax yaa furraar di leen wax wax yooyu ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon sotti suuf ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo dawoon bàyyi fa seydinaa Xaalid ibnul Walid ak ña fa des ñooñu la mu ne te bokk na ci ñi dawoon ñoon seydinaa Abdullah ibnu umar ibnu alxataab radiallahu taala anhu maa wa ardaahuma nga ne mu ne la nag ginnaaw bi ma la waxee lii man imaam alxaafiz ibn kathir jam'u bii laa d'accord te li koy wane mooy xadda qaala al imaamu wa qad qaala al imaamu ahmad allahu akbar allahu akbar wa qad qaala te wax na al imaamu ahmad imaamu ahmad mooy njiitu xanbali yi imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal qaala mu ne mooy ci musnad bi ci sanad boo xam ne bu wér la ndax dane xaddathana moom imaamu ahmad mu ne xaddathana nettali nañu xasanun sama sëriñ nettali nañu suñu sëriñ di xasan qaala mu ne xaddathana nettali nañu zuhayrun zuhayr qaala mu ne xaddathana nettali nañu yazid ibn abi ziyad Yaziid ibn Abi Ziyaad moo ñu nettali an Abdurrahmaan ibn Abi Layla ñu jële ci Seydina Abdurrahmaan ibn Abi Layla an Abdullah ibn Umar mu jële ci Seydina Abdullah ibn Umar qaala mu ne kuntu fi sariyatin min saraaya Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa haasa an-naasu haysa wa kuntu fi man haas fa qulnaa kayfa nasna'u wa qad fararnaa min az-zahfi wa bu'na bil ghadab thumma qulna law daxalna al madina fa bitna thumma qulna law aradna anfusana ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa in kaanat lana tawbatun wa illaa dahabna fa ataynaahu qabla salaati al-ghadaati fa xaraja fa qaala man al-qawm qaala fa qulnaa nahnu al-farraaruun fa qaala balaa bal antum al-'akkaaruun ana fi'atukum wa ana fi'atul muslimiin qaala fa ataynaahu xatta qabbalnaa yada laa imaam alxaafis ibn kathir ne man lii dëgëral sama waxa ngi imaamu ahmad ibn hanbal nee na xaddasanaa ci càllale biñ la wax léegi mu ne imaam seydina abdallah ibn omar mu ne kuntu fii sariyati dama nekkoon ci benn sariya mu'ta bii ci benn ci armée yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam da koy yónni ci demoo woon fa xaasa naasu xaysa nit ñi daal di sàkku daw mooy am ñu sàkku daw daw jóge ci teelu xare bi dem ut nu ñuy rëcc ba dem mu ne wa kuntu fii man xaas man bokk naa ci ñi nga xam ne dañoo dawoon allahu akbar gis nga dëggu xam nga lii bi mu koy nettali di ko nettali ay taalibeem ñoom Abdurrahman ibn Euh, abi layla mais <laughs> moo tax gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu du ñu denc xam-xamul islam ndax parce que ñoom nañu fa defoon jamono jooju noonu bon c'était pas glorieux xam nga ndaw même moom ñoom ñoom ñoom sentiment boobu ressentiment boobu lañ amoon que ne yée comme li suñu boroom waxoon faqad ba'a bi ghadabin min Allah ku def lool daw bésu xare kooku nan leer ne dellu nga yow ci merum yàlla di nga ko am ño mooy malgré tout ça neewul na bon saa yi sama démb moom c'est près que non naa teer côté yooyu ko waa mais comme comme jàngalee ngi ci mooy dafa am solo mu wax ko ne man kuntu sariya boobu ba ma ca demee ña doon daw man mii fa kuntu fii man xaas man bokk naa ci ñi dawoon du ma fa nekk di jéem a camoufler comme ni ko ñenn ñi doon defe di wane ne ñooy héros yi waaw di ko nettalee noo xam ne da naan ah, ah de moom xanaa foofu moom moom buy nettali seen classe bi mu nee seen classe yi mu jaar lycée collège danga naan moom c'était le héros alors que yàlla xam na ne il n'était il moom bu moywul il était le zéro de place H bi ci héros ngay dindi def fab Z waaw ab zéro la woon dindi as S bi ci gannaaw fële